أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم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 wal jaami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari te suñu jotaay bi weesu kon ci lañ ko tàmbalee woon waxoon nañ ci ay actes yoo xamante ne dafay wër-wërloo ci ajjuma ak bis bi ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk. farata gi nga xamante ne moom la nekk farata ak yoonal gi moom lañ ko yoonal ak xikma yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yoonal gi ko borom bi subhaanahu wa ta'ala yoonal li aju ci ngëneel géeg yi wàjj ci sart ci gën a ñëwaat inchaa allahu taala ci bunt yi nga xamante ne ci la ko imam al-Bukhari indee rahimahullah gisoon nañ tamit ci suñ jotaay bi weesu baabu fardil jumaati li qawlillahi taala iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun muy wax ne aaya boobu nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne yaa ayyuhalladhina amanu ey yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu iza nudiya bu ñu wootee lis-salati ñi ñeel julli min yawmil jumu'ati ci bisub àjjuma bi fas'aw na ngeen gaawtu fas'aw na ngeen daj seen coono ila zikrillahi dem wuyu ji ci tudd yàlla gi fàttaliku gi ñuy fàttaliku yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci xutba bi ak ci julli wa zarul bay'ata na ngeen bàyyi lu njaay mi jënd mi zalikum loolu xayrun moo gën lakum ñel leen in kuntum ta'lamun ay boo leen xamoon gisoon nañ tamit ci hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi koy tàmbalee nahnul axiruna as-sabiquna yawmal qiyama ñun ñooy ñi nga xamante ne ñun ñooy ñu mujj naam waaye ñun ñooy ñu jiitu yawmal qiyama ak li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci farata gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala farata noon bisub ajjuma yahuud yi ak nasaraan yi ñoom wuuteeg ñoom ñun nag ñu daal di leen di jiitu mu nekk ngeneen gu mag nga gis ne kon baatu furida alayhim la wax maanaam dañ leen a farataaloon ci ñoom kon loolu li muy tekk mooy ci ñun itam farata la te it comme niñ ko gisee woon bi mu naan fan naasu la naa maanaam li nga xam te ne li muy wax yëpp day wax maanaam mu daal di wax ne ñun mbooloo mi bu boobaa ñu xam ne fardu ayna la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne mu ne baabu fadlil ghusl yawm al jumu'ati maanaam imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala daan ne baabu fadlil eh, ghusli yawmal jumaa wa hal ala sabiyyi shuhuud yawmal jumaati aw ala nisaa imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci buntu bi mu ne baabu buntu fadli ngëneelu al-ghusli cangaay yawmal jumaati bisub ajjuma wa hal ak ndax ala sabiyyi dana war ci kaw gone shuhuud seede fekkee yawmal jumaati bisub ajjuma maanaam li mu ci nam moom muy julli gi am ci bisub ajjuma gi aw ala nisaa wala boog ci jigéen ñi ndax loolu dafa nekk loo xam ne dafay war waaw wala déet imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon ci tarjuma bi daf ci indi ñetti mas'ala mas'ala bu njëkk bi moom mooy cangaay bi nga xamante ne moom la ñuy sangu bisub ajjuma ak li nga xamante ne moom moo ciy wërwërloo ñaareelu mas'ala bi moom mooy ndax jigéen ñi danañ seede danañ maanaam ndax xale yi danañu fekk bisub ajjuma ak ndax fekk googu li ñuy fekk bisub ajjuma maanaam julli gi ndax dafa war ci ñoom waaw wala déet mu indi beneen masala te moom mooy masala yi jigéen ñi nga xam dañuy ñëw ci a ajjuma ci biir julli ju ci jumaa ji loolu yëpp inshaa allahu taala dinañu ko gis ci xadiis yi nga xamante ne moom lay tudd amma masala bi nga xamante ne moom mooy masala mu njëkk bi te moom mooy bi tegu ci kaw te moom mooy cangaayal bisub ajjuma borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci waram ak ñàkk waram waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp ci borom xam-xam yi muy jumaahiirul ulamaa rahimahumullah wala boog ñu wax ne jumhur la te moom mooy fuqaha u hanafiyya yi ak maalikiyya yi ak shaafi'iyya yi ak hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne julli ajjuma dafa nekk maanaam cangaayal ajjuma dafa nekk loo xamante ne sunna la amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u zahiriyya yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo jàpp ne dafa war waajib la comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala dinañu ko gis ci hadith yi nga xamante ne moom la ñu tegtaloo mu am na ci mbooloo ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañ ne naam li zahiri wax mat naa xoolaat ngir ne waajib la waaye nag ci ki muy nekk waajib ci moom mooy ki nga xamante ne dafa nekk dajoon ay coono ba nekk koo xam ne dafa ñàkk am eh, wala mu am xet goo xamante ne moom lay dégager ak yu mel noonu nga xamante ne faaw mu sangu ak yooyu kooku day daal nekk waajib ci moom. loolu am na mbooloo ci fuqaha u hanabila rahmatullahi alayhim ko wax naka noonu ci yeneen ngir am na ci yenn yenn ci borom xam-xam yi ñu ñuy wax loolu te wax jooju itam wax na joo xamante ne mat naa bàyyi xel wallahu a'lam amma yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci yeneen masala yi nga xam ne ñoom ñooy ci ñëw ci bis ci wàllu jul ci wàllu àjjuma gi inshaa allahu taala ci cangaay gi daañ ko gis inshaa allahu taala ci hadith yi di ñëw mu ne waxal ala sabiyi shuhudun yawm al jumaati aw ala nisaa maanaam loolu mu daal ci leeral ndax xale dafa war a dem àjjuma waaw wala déet wala book jigéen ñi te loolu gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ne sartu maanaam xale du waru ko maanaam mu dem ajjuma xale du ko war naka noonu jigéen du ko war loolu tamit waaye nag seenu teewaay ci ajjuma loolu ngëneel la loolu dañ ko gis te inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana abdullah ibn yusuf te moom mooy al imam abu muhammad abdullah ibn yusuf at-tinnisi al-kalaa'i mi ngi génn àdduna deux cent dix ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk ci taalibi imaamu Maalik yu mag yi rahimahullah bokk ci ñi nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala su bëggee solo ak xadis bu muy jëlee ci Muwatta bu nekk ci imaamu Maalik daf koy faral di jëlee ci moom ngir ne dafa nekk koo xamante ne ku dëgërool la te mu ami comme ni ko Yahya ibn Ma'in waxe ak Ali ibn al-Madini rahmatullah alayhima mooy ne moom c'est Muwatta moom ginnaaw Abdullah ibn Maslama al-Qanabi rahmatullah alayhi moom moom mooy gën a dëgërle Muwatta ci lu ñu joyal ci kaw suuf mu ne qaala akhbarana Malik te moom mooy imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala di Abu Abdullah al-Madani di imaamu Daarul Hijra rahimahullahu taala di imam moom mi ngi gane adduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam nekk ci kutubu sitta an Naafi' te moom mooy Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom tamit abu abdullah moom mooy dàqantalam di waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna 116 jàpp 117 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an abdullah ibn umar te moom mooy ibn al-khattab radiyallahu ta'ala abu abdurrahman al-qurashi al-adawi radiyallahu ta'ala anhu moom ñu génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa di saxaaba bu màgg boobu radiyallahu anhu nga xamante ne 2630 hadith mu bokk ci muksiruna yi ñu ëpp lu ñu solo hadith ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 2630 hadith moom mooy ay li nga xamante ne moom la solo imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci 168 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma amma càllale gi nga xamante ne moom mooy càllale gi ñëw ci hadith bi moom la ñu tuddee as-sanadu zahabiyya maanaam mooy as-silsila dañ koy def silsilatu zahabiyya muy càllale gi nga xamante ne càllale gu wurus la ngir ne moom mooy asahhul asanid ala al-itlaq ci li imam al-Bukhari wax te lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah ginnaaw bi dañ ko cee topp ba bu ñuy wax sax. càllale bi gën a dëgër maanaam nit ñi dootuñu xalaate te dañ naan imaamu Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ko sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maa nee na anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iza jaa bu dikkee ahadukum kenn ci yéen aljumata aljuma fal yaghtasil na daa di sangu maanaam li nga xamante ne moom la namm ci wax ji ndax baatu iza jaa day dikkee ci ay maanaa maanaam iza nangam iza fa'alta kaza fa'al kaza comme fa iza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim soo jàng alquran na nga daal di muslu ci yàlla ci seytaane ba ñu jàmba maanaam loolu moom mooy comme maanaam mooy li muy teg mooy soo nammee jàng alquran amma masalan tey bu fekkente ne dañ ne fa iza azanta wala fa iza azanta fahduru wa iza aqamta fatarassal maanaam mu loolu masal booy jàng booy nodd nanga nga waaye booy euh, li nga booy liqaam na nga gaaw loolu masalan moom mooy boo nekkee ci biir maanaam isa nanga booy def nanga maanaam boo nekkee ci biir jëf ji euh, léeg-léeg tamit mu ñëw ci maanaa ni boo paree jëf ji ba pare comme wa isa euh, wa masalan fii isa nuudiya lis salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikrillah maanaam bu ñu noddee bisu àjjuma dem leen maanaam kon boobaa mooy bu ñu noddee boo leen déggee nodd gi dem leen ci lay doog a ware maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy xeetu ñetti façon yooyu beneen bi ci des moom mooy ne hadith bi dafay wane dafay dëgëral mazhabu zahiri yi rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne dañoo wax ne nit ki dafay war a sangu cangaayal farata bu fekkente ne euh, dafay ñëw ci ju julli war a julli ci àjjuma dafay nekk loo xamante ne lu war la ci moom loolu daañ gis ne insha allahu taala loolu dese naa dëgër maanaam li gën a dëgër moom mooy ne sunna la ngir ne hadith a Aisha bi radiyallahu ta'ala anha dana ñëw ci buntu yi ci kanam mi ngi tamit ci Sahih imam Muslim rahimahullah ne daf fekkoon ne ñoom dañoo nekkoon ñoo xamante ne dañ daan bay ji ak di nekk ci seenu njaay jënd gi nga xamante ne buñ daan jugee ci seenu mbay mi dañ daan ñàkk bu boobaa ñoom ñëpp buñ dajaloonee nag ci jàkke ji xet gi nag di gilli maanaam loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nag dee leen julli sangu balaa ngeen a ñëw julli ci àjjuma maanaam ñu gis ne loolu moo tax kon bu boobaa day daal di nekk rek sunna wala bokk mu daal di nekk li war ci waaye ci ki nga xamante ne moom xetam bu ñëwee ci biir nit ñi dafay daal di nekk koo xamante ne day daal di euh, déranger bokk na ci li nga xamante ne kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy aj ci bi maanaam ci julli àjjuma ji li am maa maanaam sangaayal àjjuma ji amma cangaay bi nga xamante ne tamit am na euh, yeneen xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw insha allahu taala dinañu ci gën a leeral euh, amma euh, xadis bii nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala wala imaamu Malik indi na ko xadis numéro deux cent soixante-dix ak deux cent quatre-vingt-treize imam al-Bukhari dina ko indi xadis numéro huit cent quatre-vingt-quatorze ak neuf cent dix-neuf imaamu Muslim indi na ko xadis numéro huit cent quarante-quatre ñaari yoon imam at uh, uh, imam uh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 492 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1376 1405 1406 ak 1407 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1088 kon ñu gis ne waa imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jami'